ñu ngi woon ba léegi ci qissatu badrin al di xare badar bu mag bi ñu ngi woon ci ñaari masala yu mag nekkoon ci bu njëkk bi di wuute gi nga xam ne moom la alsaxaabatu radiyallahu taala anhum mimman shahida badran ci ñu fekke woon Badar ci lañu wute woon ci li nga xam ne moo jëm ci njëgg mi ah loolu gisoon nañu riwaaye yi nga xam ne Seydina Abu Umaama al-Baahiliyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moo ko laaj jële ko ci Seydina Ubaadatu bnu Saamiti radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah Ah. loolu gisoon nañ ci këne loolu moo taxoon sadru suuratul anfaal di débiwu suuratul anfaal daal di wàcc ah, waaye waxoon nañ ne loolu benn wax la benn riwaaya la buy wax ne loolu moo tax suuratul anfaal daldi wàcc am na yeneen riwaaya yoo xam ne dañ ne woon dinañu ko gis tey insha allah bokk na ci riwaaya yooyu xadiis bi nga xam ne imaam ibn abi shayba raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo na ko noonu imaam abu daawud as-sijistaani solo na ko ci sunan bi ak imaam ibn an-nasaa'i ak ibn hibbaan na ko noonu seydina abdurrazaaq as-san'aani boroom al-musannaf ci musannaf waaye na ko noonu abd ibn humaydin daal dina koy solo ak ibn Aid ak ibn Mardawey naka noon ibn Asakir ñoom ñépp ñi ñu tudd ni solo nañ ko jële ko ci seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu taala an an il naka noonu foog naa wax naa imaam alxaakim daal dinañ koy solo te xadiis bi xadiis la bu wér la euh, bu ñu jëlee riwaaya yooyu ah, seydina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma dane lamma kaana yawmu badrin qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man sana'a kadaa wa kadaa falahu kadaa wa kadaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog badrin dane man faala kada loolu ci benn riwaaya la mu ne man faala bu imaam abu daawud as-sijistaani bi lii la man faala kada wa kada ku def lii man sanaa ku def kada lii aw wa kada ak lii falahu kada wa kada loolu mooy euh, dane ku def lii di nga am lii ku def lii di am lii loolu moom lay wax noon ci kada wa am na ci yenn riwaaya surtout riwaaya bi nga xamante ne nii bu ibn Aiz bi raxmatullaahi alayhi foofu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam abdullah ibn abbaas radiyallahu anhuma dane man qatala qatiilan falahu salabu wa man asara asiiran falahu salabu mu ne foofu mooy dafa fii riwaay bii dafa leeral kada wa kada lan la lan lay lan lan lañ jublu lan la jublu ci kada wa kada mu ne ci riwaaya imaam ibn Aa'id bi raxmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane man qatala qatiilan keroog Badr dafa wax saxaabaan yi radiyallahu anhum ne man qatala képp koo xamante ni nii rey na benn kenn ci yéeféer yi falahu salabu kooku mooy moom moom li nga xamante ni mooy yére yi waa ji soloon ak armement bi mu yoroon ki mu ray ci yéeféer yi kooku loolu li moo koy moom riwaaya imaam abu daawud bi raxmatullah alayhi bi mu ne man faala kada wa kada fa lahu min an nafli da cee boole min an nafli kada wa kada mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daleen na ñoom saxaaba yi keroog badrin ku def lii lii yow di nga am ci màng mi bu ñu yàlla mayee ndam ci butin de bi di nga ci am lii ak lii mu ne kon waman asara asiran ci riwaaye imaam ibn Aiz bi buñ ci delluwaatee mu ne waman asara asiran falahu salabu képp koo xam ne jàpp nga ci kuffaaru Quraysh ni tey def ko prisonnier li mu fa indi woon yépp ci armement yaa ko moom lépp yow mi ko jàpp yaa koy moom ah kon loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi wax saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne fa amal mashixatu fa sabatoo taxta raayaat kantaa ñi nga xam ne ñooy mag ñi mooy ñi mage ci saxaaba yi nga xam ne ñooy mag ñi ñi nga xam ne bu doon ci waxu tey naan paa yi ci ñoom fa sabatu tahta raayaat ñoom nag ci ronu drapeau yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam joxe woon ci lañu sax di xeex di défendre drapeau yooyu mu ne wa amma shubbaanu fa saara'u ila al-qatli wal-ghanaa'imi ñi nga xam ne nag ñooy jeunes yi ñoom ñu daldi njëkkante di rey ci yéeféer yi di jàpp ci lañ fa bàyyi di dajale di dajale li nga xam ne mooy butin de guerre bi xeex bi pare nag bam jeex ba suñu boroom daldi nërmeel kuffaaru qurayshin yi fa qaalat al mashixatu li shubban mag ñi ne jeunes yi ashrikuna ma'akum nañu li ngeen yor ci màng mi dajale ko ñu ngi leen di ñaan ngeen bokk ko ñun fa inna kunna lakum rid'an walaw kaana minkum shay'un la laja'tum ilayna ñu ne ndax ñun kat dañoo nekkoon ñi nga xam ne ñoo nekkoon seen gannaaw nekkoon ñi nga xam ne bu ngeen amoon problème ci ñun ngeen di ñëw ngir ñu dimbali leen bu noon bi dëgëroon ba contre-attaquer bu ngeen delloo ci ñun ngeen di ñëw ngir ut ci ñun dimbal loo xam ne ñu leen dimbal ñu dimbali leen ci kaw seen noon yi ngeen toppoon suñu noon yi di Quraysh léegi nag faxtasamu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ñu daldi dem ci yonent bi alayhi salaatu wa di wax ci lool di ci xëccoo ah ñoom mooy jeunes yi jàpp nañ ne ñoom moom mbir yi mooy ñu toppoon yéeféer yi comme niñ ko gise woon ci riwaaya bi weesu boobu Seydina Ubaada ibn ci ñeneen ñi tamit ne déedéet ñun ñépp a ko war a bokk bi nga xamante ne ci la demee noonu mu ne fa anzala allahu taala ci la suñu boroom wàccee yasaluunaka an il anfaali qul il anfaalu lillahi warrasul fattaqu llah wa aslixuu daata baynikum wa atiicu allaha wa rasulahu in kuntum muuminiin mu ne suñu boroom ci la wàccee kon début suuratul anfaal mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yasaluunaka sa saxaaba yi ñu lay laaj anil anfaal yi ci li nga xam ne moom lañu màng fii tey badrin ci ci wàllu butin de guerre bi waxal al anfaalu xam leen ne Ah, butin de guerre bi lillaahi buur yàllaa ko moom war rasuul ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag fattaqullah yéen kenn ci yéen moomu ni ko moomu ngeen ko comme niñ ko waxe woon ci jotaay biy weesu amul kenn kenn kenn ci yéen koo xamante nii am na ci dara waaye liy dëgg-dëgg lillaahi buur yàllaa ko moom war rasul ak ki nga xam ne mooy ndawam bi sallallahu alayhi wa léegi nag fattaqullah ragal leen yàlla te topp ci li nga xam ne moom la àtte que moomu ngeen ci dara loolu ginoon nañ ci yaatal ci jataay bii di ñëw loo di weesu kon nag mooy mbir la moo xam ne duñu ci taxawaat wa aslixuu te ngeen yéwénal zaata baynikum seen diggante wa atiyu allaha wa rasuulahu topp leen yàlla topp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndawam lii mu leen yónnee in kuntum muuminiin bu dee ne ay way ngëm ngeen dëgg dëgg dëgg lool ñu gis muy beneen sabab boo xam ne bu ñëw la sorewul ak bu ñu jóge nag sorewul ak bu ñu jóge këne bu Seydina Ubaadatu bi këne ñetti pàcc lañ defoon ku nekk ne moom moo gina yeyoo li nga xam ne mooy butin de guerre bi mu ne fa nazaahu llahu min aydina suñu boroom daal koy foqar ci nangu ko ci suñuy loxo jox ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mu daal di koy séddale jullit ñi an bawa yaqulu an sawa mu daal koy séddale daal leen koy yemale loolu beneen la am na beneen riwaaye boo xamante ne ni riwaaye boo xam ne imaam ibn abi shayba rahmatullaahi alayhi moo ko solo ak imaam ahmad ibn hanbal naka noonu Abd ibn Humaydin ak ibn Mardawayh ñoom ñépp ñu jële ko ci Sa'd ibn Abi di Sa'd Malik xaali rasulillah sallallahu alayhi wa nekkoon nijaay ci yonent bi alayhi salaatu salaam di Seydina Sa'd ilmi fidaaka abi wa ummi radiyallahu anhu mu ne naka noonu xadis boobu euh, bokk na ci nga xam ne ci yiy wax li tax suuratul anfaal wàcc seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas dane radiyallahu anhu lamma kaana yawmu badrin qutila axii Umayrun wa qataltu Sa'iid ibn al-Aas wa axadtu sayfahu wa kaana yusamma dal kaniifa mu ne moom seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu mu ne keroog bésu Badar qutila axi dañoo rey sama frère Umayrun tuddoon Umayr ibn abi waqaas di umayr di doomi abi nekkoon frère seydina saad radiallahu taala anhuma wa ardaahuma keroog moom badar lañ ko faat seydina umayr radiallahu anhu mu ne wa qataltu said ibn al-aas nee na man nag ma daldi rey ki nga xamante ne nii mooy Ah, Sa'id ibn al-Aas wa axadtu sayfahu ma jël jaaseem jam yoroon te jaasi ju baax la woon te siiw ci arab yi muy jaasi joo xam ne ñu ngi ko doon woowee Zal Kanifa nee na bi ma ko jëlee fa ataytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi nee na ma jël jaasi ji bi xeex bi paree ma jël jaasi ji ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa qultu ma ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam qad shafaani allahu taala alyawma min almushrikiin mu ne ko tey de yow ndaw yàlla li de buur yàlla subhaanahu wa taala waay waaye tey moom shafaani man saad mooy euh, def na ba man ba ma bu doon damaa yéeféer dama am feebar boo xam ne li koy faj mooy ma rey yéeféer tey ba doyal jàpp ci ñoo ay prisonnier wala rey ba doyal mooy tax ma wér buur yàlla defal na ma lool shafaani buur yàlla de daal dina may wéral tey minal mushrikiina ci ci yéeféru Qurayshin yi tellement keroog li nga xam ne moom la fa def moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas ah bu doonum ndox daal ma mar buur yàlla nan dal na ma ci yéeféer yi tey mu ne ko kon nag fa nafil nii hada sayf jaasi jii ma yor sama loxo te jële ko ci Sa'id ibn al-Aas al-kaafirul mujrim bidal jaasi jii laa bëgg fa nafil nii hada sayf daal di ma koy damaa bëgg nga daal di ma koy jox def ma moom ko jox ma ko ma moom ko waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa ana ndax man kat Sa'd man qad alimta maay ki nga xam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko inna hadha sayfa laysa laka wala lii yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag ne ko ah jaasi jii nga yor laysat laka wala lii ah, sànq bi may def bi may wax ñi solo mbir mi imaam Abu Dawud as-Sijistani tamit daal dinay solo xadiis bi jële ko ci seydina mus'ab ibn saadin mu jële ko ci baayam de saad ibn abi waqaas radiyallahu taala an il ci riwaaye boobu bu imaam abu daawud as-sijistaani ci kitaabul jihaad baabun fi nafal wala fi nafli foofu mu ne seydina saad dane dama jiitu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma badrin bi sayfin fa qultu ya rasul allah inna allaha qad shafaa sadri alyawma min aladuw fa habli hadha as-sayf mu ne ko yow keroog Badar dama ñëw ci yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ak jaasi di jaasi jooju mu wax ci yeneen riwaaye ne bu Sa'id ibn al-As la woon bi ma ko reyee ci yéeféru Quraysh yi daal di koy jël ma ne ko inna allaha qad shafa sadri buur yàlla da daal dinay wéral sama xol sama dënn tey minal aduw wi ci noon bi li ma leen dencaloon ci mer bu tar bu ma leen dencaloon tey mer boobu yépp buur yàlla def na ma socc leen ko ñoom kuffaaru Quraysh ni tey kon nag fa habli hada sayf hada sayf li ma lay ñaan man seydinaa Saad yow rasulillah sallallahu alayhi wasallam mooy jaasi gii nga daal di ma koy may yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko inna hada sayfa laysa lii wala lak ne ko nag jaasi gii nga may laaj ah moomu ma ko man rasulillah te yow it moomoo maag yow a ci yem képp ndax àtte ñëwagul woon bul fàtte ne waxoon naa la ne c'est la première fois kuffaaru Quraysh yi jullit ñi di dajeeg ñoom xeex am bañ gañe leen ba am li nga xam ne mooy butin bu toll noonu buur yàlla nag indigu ci woon àtte mbooloo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne ko jaasi jii nga may ñaan nga may wax ma jox la ko laalaka wala lii moomu ko moomoo ko tamanit moom ma ko kon nag daahu demal nga delloo ko fi nga xam ne fa lañuy fa lañu dajale butin de guerre yi daahu demal nga teg fa jaasi bi nee na fa wadaatuhu man Seydina Saadu ma daal di ko fay teg nee na nag bi ma ko fa tegee summa rajaatu fa qultu nee na ma dellu euh, teg ko ba pare daal di delluwaat ne asa an yu'ta hadha as-sayf al-yawma man la yubli balaa'i fa rajaatu bihi fa qaala idhab fatrahhu fil qabd nee na bon bi ma demee ba ba teg ko ji bon ma ne xaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam de bu ma ko fi tegee tem tey mu jox jaasi ji koo xam ne jaloore yi ma def tey ak njàmbaar gi ma fi wone ak li ma fi def ngir yàlla mu jox ko koo xam ne deful lu toll ni li ma fi def mu jox ko jaasi ji nee nga nag farajaatu bii nee na ma jëlaat jaasi ji delloo ñëwaat yonent bi alayhi salaatu fekk ko fi mu nekk laajaat ko ko mu ne ma idhab mu ne ma mu ne ma demal nga delloo jaasi ji fatrahu fil qabab demal fi ñuy dajale xaniima yi butin de guerre bi nga sànni ko fa tegaat ko foofu teg ko foofu muy ñaata ñaari yoon a ngi mu ne fa rajaatu wa bihi maa laa ya'lamuhu illa allahu ta'ala min qatli axi wa axdi salabi mu ne ma dellu ah, bi may dellu ngir tegi ko fa mu ngi nekk ci man loo xam ne buur yàlla rekk a xam lan la ci rey gu ñu rey suñu frère sama frère te jaasi jii ma yaakaaroon ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dina ma ko jox amaana du ma ko jox keneen la koy jox bu ma ko tegee fii mu ne xatta ida aradtu an ulqiyahu laamatni nafsi farajantu ilay nee na ma ñëw ba tiim fiñ ko war a teg ma dem ba koy teg daal sama bopp ne ma Euh, daal di may yedd ne wax tee ngaa demaat rek tenter waat chance nga laajaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam affaire bi nee euh, fa qultu nee ma daal di delluwaat ne ko antinihi mooy yonent bi alayhi salaatu ne ko yonent bi alayhi salaatu te ma koo jox rek nee na fa shaddanii sawt fa shaddanii sawtahu fama jaawastu illa yasira bii nag nee na nag ni mu ñëwaatee nag muy ñeent nee fa shaddanii sawt yonent bi alayhi salaatu salaam gina appuyé gina set xam nga njëkk yi mooy demal delloo ko fa mu nekkoon mu ñëwaat eh, dell delloo ko fa mu newoon mu ñëwaat nee na mu gina delloo ko fa mu newoon fa shaddani sawta Allahu akbar alliinu fi makaani liin wa shidda fi makaani shidda dhalika huwa alxikma Allahu akbar tilka hiya alxikma nooy fi nga war a nooyee dëgër fi nga war a dëgër loolu mooy alxikma fi'lu ma yanbaghi de lu alladhi ñu war a def ci jamono ji ko war a defe ak anam ko war a defe mu ñëwaat bu mujj bi nee na ma delloo ko fu man daal bi may dellu noonu di dem man Sa'd ibn Abi tuuti laa dox rek xatta nazalat suuratul anfaal ba ni muy wàccee suuratul anfaal nee na nag bi mu wàccee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ma fa qaala li bi mu wàccee ah, ci riwaaya imaam abu daawud bi buñ ci ñëwee mu ne bi nga xamante ne nii ci laa ko teg dem fa bayna ana iz jaa'ani rasuulu fa qaala ajib nee na boobu ci boobu dane dama koo teg bay dem am ku yonent mi alayhi salaatu yónni ñëw ne ma kaay wuyu mu ne fa zanantu annahu nazala fiya bi kalaami nee na ma daal di njort ne hé mbaadu alxuraan joo xam ne day dal sama kaw nag boo xam ne nag ci laay jële alkane nag moo wàcc ba moo tax ñu ne ma kaay wuy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax lim ma naan tegal may dama ko ñëw rek di ko laajaat nee na fa jiitu fa qaala lin nabi nee na bi ma agsee yonent bi alayhi salaatu ne ma innaka sa'altani haadha as-sayfa wa laysa huwa lii wala lak wa inna allaha qad ja'alahu lii fa huwa lak thumma qara'a yas'alunaka 'ani al-anfaal qul al-anfaalu lillahi war-rasuul ila aaxiri al-aaya nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu ko wooloo am agsi dane ko innaka dëgg-dëgg yow Sa'd sa'altani hadha sayf hadha sayf yaa ngi doon laaj sànk ba léegi jaasi gii walaysa huwa lii wala lak bi ma koy laaj nag yow moomu ma ko man te yowit moomoo waaye nag léegi nii wa inna allaha qad ja'alahu lii buur yàlla nag léegi teg na ko sama loxo man rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa huwa lak léegi nag mën nga koo jël maa ko moom man na alayhi salaatu wa jox naa la ko jël waaw akbar bul fàtte bul fàtte parabole bi ñu joxewoon woon exemple walillahi almathalul a'la ci yàlla miy joxe ak centrale électrique bi centrale courant yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ko man moomu ma ko yow moomoo buur yàlla nag comme que léegi teg na ko ne qulil anfaalu lillah war rasuul waxal ne anfaal bi nii buur yàllaa ko moom ak ndawam léegi kon nag jël mu jàngal ko aaya yooyu ba aaya yi daldi koy jeex ba daldi jeex ci riwaay biñ ñëwoon mu ne ko idhab demal fa nga jaasi bi fa xud jëlal sayfaka li nga xamante ne nii mooy sa jaasi ah kon loolu mooy riwaay yi nga xam ne ñooy ñëw di wax ci li tax aaya boobu di suuratu ci suuratul anfaal di yasaluunaka anil anfaal yi daal di wàcc kon nag yonent bi aleyhi wassalaam suñu boroom daal di jël mbir yi daal koy teg ci loxoom moom mu daal koy séddale léegi ginnaaw bi nga xam ne kon gis nañ ba léegi ñu ngi ci wuute gi saxaaba yi radiyallahu anhum génn wuute woon te moo tax Euh, aaya boobu wàcc li yasaluunaka anil anfaal qulil anfaalu lillahi war rasul sallallahu alayhi wa sallam euh, léegi fii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, waa jumhuur comme li imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi daal wax ci al-Fath mu ne waa jumhuurul ulama ñoom dañu ne aaya bi nga xam ne yasaluunaka anil anfaal bi badar la wàcc waaye waaye bi muy wàcc badar boobu suñu boroom wàcceegul aaya bi nga xam ne moo nekk ba léegi ci suuratul anfaal di yi nga xam ne mooy wàllu euh, ganima bi di butin de guerre yi ni ñu koy séddale xam nga aaya bu njëkk bii di yasalunaka anil anfaal dane rek ñu lay laaj lanfaal yi waxal ne buur yàlla moo ko moom akum ndawam sallallahu alayhi wa ah waa jum jumhurul ulama ñu ne aaya bi nga xam ne moo ñëw wàcc après di ci biir suuratul anfaal ba léegi bi suñu boroom di wax di ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa'lamu annamaa ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusahu walirrasuli wali dhil qurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil in kuntum aamantum billahi wa maa anzalnaa alaa abdinaa yawmal furqaani yawmal taqal jam'aan wallaahu alaa kulli shay'in qadiir muy aaya boobu dafa waa jumhuurul ulamaa dañ ne aaya boobu dafa wàcc après suuratul anfaal te amul rupture mooy. lépp ci Badr lay wax ndax dafa am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme euh, ni nga xam ne noonu la ko imaam euh, Abu Ubayd al-Qaasim Sallam rahmatullah alayhi wax ci kitaabul amwaal rahimahullah moom dane moom këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qasama ghanaa'ima badrin ala sawaa'in bayna almuslimiin walam yuxammisha moom dane di seydina abu ubayd boroom kitaabul amwaal alqaasim ibn sallam dane lii nga xam ne mooy keroog Badr ah butin de guerre bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da koo séddale jullit ñi ñu yem ci ñoom ñépp ñoom ñi nga xam ne ñoo ñi fekke woon xare bi waaye deful li nga xam ne mooy taxmiis bi loolu mooy lan mooy deful li aaya bële wax ndax aaya boobu pour moom wàccul jamono jooju alqaasim salaam bi aaya bi wax sànq wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusa xumus boobu dinañ ci ñëw insha lan lay tekki d'abord nañ ñëw foofu bala ñëw fii ndax mu leer aaya bi suñu boroom subhaanahu wa taala dane xam leen jullit ñi ilaa yawmil qiyaama annama ka dëgg-dëgg lépp loo xamante ne nii anna ma lépp loo xam ne ghanimtum dem ngeen ko ci xare di ma xeexal man borom bi subhaanahu wa taala ngeen am ca butin de guerre fa fa anna lillaahi xumusa yëg leen ne buur yàlla subhaanahu wa bu ngeen jëlee la ngeen fa am ci butin de guerre ngeen daldi koy dajale lépp daal di koy xaaj ay xaaj juróomi xaaj un bi xumus mooy un bi buur yàllaa ko moom voilà loolu nag àtte la boo xam ne du jeex fa anna lillaahi xumusa walirasuul buur yàllaa ko moom ak yonentam walidil qurba ak ñi nga xam ne ñooy way mbokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay jege ñaale wal yataama ak ñi nga xam ne ñooy way jirim ñi wal masaakiini ak way ñàkk ñi wabni sabiili ak doomu yoon koo xam ni dafa nekk ci tukki am ñàkk ñu war koo jàppale in kuntum bu dee ne yéen amantum gëm ngeen billaahi ci buur yàlla wa ma anzalna ak li nga xam ne moom lañu wàcce ala abdina ci suñu jaam bi di aaya yii ma wàcce ngir ngeen doxal ko yawmal taqal jam'aani bés bi nga xamante ne nii moom ci la ñaari kuréel yi daje di kuréelu al iman ak kuréelu shirk wa tooyaan muy bés bi nga xam ne ci la suñu boroom daal di tàqalee digganteen dëgg ak neen bu ngeen gëmee loolu wallaahu da ngeen xam ne buur yàlla ala kulli shay'in qadir lépp lépp lépp lépp la man kon ah loolu mooy xumus mooy butin de guerre bu am ngeen daal di koy xaaj cinq parties un cinquième bi ñu def ko ci yi nga xam ne moom la suñu boroom wax noonu kaat yi des nag yooyu ñu daal di koy séddale ñi nga xamante ne ni ñooy euh, ñooy ñan ñi nga xam ne ñoo participer ci xare bi muy arbaatul axmas yi des muy kaat yi des yeneen kaat yi loolu mooy xumus loolu la aaya boobu di wax ci suuratul anfaal léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am wuute diggante jamaahirul ulama ñoom dañu ne ah, wax naa la sànq comme ni ko imaam al-Hafiz ibn Hajar ci Fathul baari na ko noonu imaam al-Hafiz ibn wax na ko ci ah, al-Bidaya wa an-Nihaya waaye boo demee ci tafsir bi bi muy tafsir loolu suuratul Anfal daal dinay wax loolu imaam al buxaari raxmatullah imaam al xaafiz ibn xajar raxmatullaahi alayhi mu ne wastadalla bi qawlihi fekk bi muy sharaa benn xadiis bu doon wax ci kitaabul euh, maghazi na ko noonu indi na ko ci bunt bi nga xam ne téere bi nga xam ne moom la imaam al Buxaari def ci alxumus ndax imaam al Buxaari raxmatullah alayhi ci saxiix bi kitaabu fardul xumus foofu boo fa demee xadiis boobu tamit imaam alxaafis bi ñu koy shara wax na fa wax ji ñuy bëgg a wax waaye balaa ñuy ñëw ci waxu imaam alxaafis bi ibn xajar imaam alxaafis ibn kasiir dane ci al bidaaya wa nihaaya dane waqad zaama abu ubayda alqaasim ibn salam raximahullah anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qasama ghanaa'ima badrin ala sawaa'i bayna an-naas wa lam yuxammishaa thumma nazala bayaanul xumusi ba'da dhaalika naasixan limaa taqaddam mu ne wa hakadhaa imaam al-Haafiz ibn Kasiir ba léegi wa hakadha rawa alwaalibiyu an ibni abbas wa bihi qaala mujahid wa ikrima wa sudi wa fiihi wa fi hadha nadar wallahu a'lam moom imaam alxaafiz ibn kathir rahmatullah alayhi mu ne imaam alqaasim abu ubayda alqaasim ibn salaam rahmatullah alayhi boo demee ci kitaabul amwaal li mu fa fekk wax yi ci tafsiiram moom imaam alxaafiz ibn kathir dafa indi textuellement li imam al-Qasim ibn daal di fay yokk yu bari yum ci wax yu bari yoo xam ne moom la wax indi ko fa yu am solo la ku bëgg gine yaatal nga dem ci tafsiru suuratul anfaal ci eh, li nga xam ne mooy tafsiru imam al-Hafiz ibn Kathir kantaa ci al-Bidaaya wa Nihaaya mu ne wa qad za'ama Abu Ubayd mu ne Abu Ubayd al-Qasim ibn nee na rahimahullah kene yonent bi alayhi salaatu wasalaam qasama ghanaa'ima badrin ala sawaa'i bayna an-naas moom dane yonent bi alayhi salaatu wasalaam li nga xamante ne nii mooy euh, butin de guerre Badr da ko daal di séddale butin de guerre bi da ko séddale yemale ko diggante ñi nga xam ne ñooy nit ñi mooy ñi nga xam ne ñoo fekk xare bi ci saxaaba yi radiyallahu taala anhu walam yu xam misha te appliqué li aaya bi wax aaya bi ñu gis sànq suuratul anfaal ndax moom lan la jàpp mu ne summa nazala bayaanul xumusi ba'da zaalika naasixan limaa taqaddam alqaasim ibn salaam rahmatullah alayhi moom dane moom liñ jàpp mooy dane këne euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, da ko da ko séddale yemale ko jullit ñi waaye appliqué aaya bee ndax aaya boobu dafa wàcc après loolu bi aaya boobu wàccee nag àtte bi bi mu waxoon ci début saaru anfaal bi yasalunaka ñu ngi lay laaj naa anfaali ci loolu nga xam ne moom lañ jële ci xare yooyu mu ne xul waxal al anfaalu li nga xamante ne nii mooy anfaal yooyu euh, yooyu noonu lillaahi buur yàllaa ko war rasuul ak ndawam kon mu ne loolu noonu aaya bii bi mu ñëwee wa'lamu annamaa ghanimtum min shay'in dafa nasaxal bële mooy da koo abrogé moom loolu la wax alqaasim ibn salaam rahmatullahi alayhi mu ne te waxam jooju mu wax alwaali bii di ali euh, ibn abi talha alwaalibi moom lañ doon wax ci jotaay biy weesu boo fàtte la ko imaam alwaalibi ah moom Ali ibn Abi Talha moom lañ la waxoon jëlewul ci direct ci Seydina Abdullah ibn ah, ah, ah, Abbas waaye moo tax imaam al-Hafiz nee mu ne eh, imaam al-Bukhari rahmatullahi yi muy wax yépp yu bari di ta'liqan naan qaala ibn ci ci càllale kii nii la koy jële mais comme que loolu bokkul ci chartam da koy wax noonu ta'liqan euh, bu alwaali bi yi muy jële ci imaam al ibnu abbas radiyallahu anhuma mu ne moom naka noonu lañ ko soloowe ci alwaali mu jële ko ci imaam abdullah ibnu abbas mu ne wa bihi qaala mujaahid mooy seydina mujaahid loolu la wax ne aaya wa'lamu annama ghanimtum min shay'in dafa ñëw na saxal yas'alunaka 'anil anfaal mu ne wa Ikrima ak Seydina Ikrima ak as-Suddi bokkoon ci boroom tafsir yu mag yi mu ne wa fii hada nazar imaam al-Hafiz Ibn Kathir mu ne lii nag am na luñ ciy seetaan wax ji wallahu a'lam buur yàllaa xam mel ni ñu ne ko waa léegi lu tax fa fiihi nazar mu ne fa inna siyaaq al-aayaati qabla aayati al-xumusi wa ba'dahaa kulluhaa fii ghazwati Badr fa yaqtadii anna dhaalika nazala jumlatan fii waqt fii waqtin waaxidin gayri mutafaasilin bi taaxurin yaqtadi nasxa ba'dihi ba'da loolu benn argument wa mbokk mu ne li nga xam ne mooy remettre en cause wax ji këne wa'lamu annama ghanimtum min shay'in dafa ñëw daal di nasaxal li nga xam ne mooy yas'alunaka 'anil anfaali qulil anfaalu lillahi war rasul te loolu al imaam Abu Ubayda al-Qaasim ibn Salaam wax ko ne yoo xam ne tamit lu ñu jëlale ci Seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhuma na ko noon Seydina Mujaahid ak As-Suddi rahmatullah ala jamii mu ne loolu am na luñ ciy sedde li tax mu ne ndax gis nga nosinu siyaaq nosinu aaya yi tëgginu aaya niñ leen nose muy aaya suuratul Anfaal yi yi nga xam ne ñoo jiitu fi muy waxe alxumus di wax mooy aaya yi ñu wax sànk wala mu anna ma ghanimtum mu ne boo gisee fa aaya ba tàmbalee ba euh, euh, anfal ba agsi foofu avant loolu mooy aaya yooyu nosi noseen gi benn la lépp lépp xumus yi non ba agsi foofu mais même après bi mu tuddee wala mu anna ma ghanimtum min shay'in ba après loolu loolu lépp nosim gisee benn la bim ndax après ci la waxee juste bi mu waxee aay boobu wallahu ala kulli shay'in wa'lamu ma ghanimtum mu ngi jeex wallahu ala kulli shay'in qadir id antum bil udwati ad-dunya wa hum bil udwati al-quswa war-rakbu asfala minkum wa law tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiya allahu amran kaana maf'uula ila aaxiri aaya mu ne yooyu yëpp da ngay gis ne yooyu yëpp benn nosin lañoo bokk lépp nag ci Badr lay wax kulluha fi ghazwati Badr lépp ci xare Badr lay wax kon nag fa yaqtadi anna dhalika nazala jumlatan fi waqtin waahid ghayru mutafaasil léegi nag loolu day wane lenn que ne mbir yi aay yëpp dañoo wàcc benn d'un coup lañ wàcc ci benn waxtu lañ wàcc benn boo xam ne amul rupture comme comme Iqra Iqra gisoon nañ dafa wàcc ba avant kàllaa boobu dafa wàcc après benn jamono leneen li ñëw mais lii mu ne loolu demewul nii bii nag moom dafa wàcc loo d'un coup boo xam ne amul rupture benn. Euh, benn euh, jamono ju dox diggante aaya yële ak aaya yeneen yi ba ñu naan bii dafa nasaxaal bële déedéet lépp wàccandoo te yooyu sax jële nañ ko ci Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne lii mu ne ghazwatu ko ci suuratul anfaal suuratul anfaal mooy suuratu Badr ci Badr lay wax loolu lépp loolu quelque nañ gis bu ñuy def tafsir bi insha allah am na yenn aay yoo xam ne nag wàccul ci Badr mooy du ci Badr yooyu dinañ ko dinañ dugg ci leeral yooyu mais ba fii nii ñu concerné ba yasalunaka anil anfaal ba fii muy wax ay affaire xumus yi yooyu moom benn la léegi loolu benn argument la nga ne ko mais imaam alxaafis doo ñu dellu leneen Ibn Kathir loolu rek nga am li tax nga ne fii nazar ci waxu ñële moom fii nazar muy waxu imaam alqaasim ibn Salaam nga am ne nag dafa wuteeg jamaahir Euh, li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim li nga xam ne moom lañ wax doon ci euh, kiiwaat tuuti mu ne moom imaam al-Hafiz ibn Kathir ci al-Bidaya wa an-Nihaya loolu benn argument la thumma beneen a ngi fi saxiixayni an Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala fi qissati shaarifayhi alladhayni tabba asnimatahuma Hamza radiyallahu anhu inna ihdaahuma kaanat min alxumusi yawma badrin maa yaruddu sariixan ala abi ubayda anna ghanaa'ima badrin lam tuxammas wallahu a'lam mu ne eh, beneen argument boo xam ne xam nga argument bu njëkk bi boo argument wu seetlu la ci li jëm ci aaya yi ni niñ leen nose nosin gi ni mu ñëwee que ni benn la amul rupture seen diggante jamono rupture jamono waaye nag fii nag mu indi nag li nga xam ne nag mooy texte xam nga loolu loolu mooy texte bu leer boo xam ne nag day wax nag ci affaire bi mu nekkoon nag sama argument beneen surtout boobu mooy gis nga mooy argument ni mu def dafa indi boo xam ne boobu ba léegi man nga ci ne bon euh, bon man nañoo remettre en cause loolu mais bii nag mu indi texte mu ne summa fi saxiixayni néew na ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullah alayhi an Ali ñu jële ci Seydina Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-Ghaalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa annahu qaala que ne moom Seydina Ali radiyallahu anhu nee na fii qissati Sharifay ci li xam ne ñooy ci euh, histoire ñaari gëléemam yooyu ñaari gëléem moom lañ naan Sharif Sharif mooy ak naaga Sharifay yi ñaar lañu euh, loolu nag xadiis la boo xam ne eh, bu ñu paree Badr bay gis ba ñuy gis xew-xew bu mag muy bi yonent mi alayhi salaatu di may sayyidatu Fatima di ko may sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ci ci allah xadis xadis boobu noonu nag boobu noonu noonu noonu ngi ci saxi imaamul Buxaari ak saxi ci biir xadis bu gudd dinañ ko tudd foofu insha allah muy ñaari jëlem yooyu bon bu ñu waxee eh, imaam al-Hafiz eh, Ibn Kathir tuddoon ne alladayni tabba asnimatuhuma Hamza bi nga xam ne seen boos yi seen boosu gëléem Seydina Hamza moo leen daggoon moo daggoon ñaari gëléem yi Seydina Ali mu ñëw cor li nga xam ne mooy boos yi boos yi xam nga mooy boosu gëléem ci kaw loolu di jóg mel ni eh, jigéen ñi léttu ko asnimatu nga xam ne loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith Seydina Abdullah bi borom. ñuy yokk seen karaw yi nga xam ne ñuy mel ni euh, boosu gëléem boos yooyu nag moom la Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib daal woon cor léegi nag lan moo tax mu cor ko loolu buñ ci bëggee xam lan la ak nan bon mais cor moolu mooy boo ko coree gëléem nga dagg lool mooy deret ja day car cari boo mayul dafay jaari dee lan moo tax mu def lool loolu nag boo ci bëggee am lu leer lu yaatu insha allah ñu ngi lay dox daje jox la rendez ba ginnaaw Badri bañ dugg ci li nga xam ne mooy mariage Seydina Ali ibn Abi Talib bi ko yonent ci mariage saar saam bi may euh, euh, dogu resam bi as-Sayyidatu Fatima bint Rasulillah alayhi salaatu wassalaam kon mu ne gëléemam yooyu ñaari gëléem yooyu ci ki nettali gëléemam yooyu Seydina Hamza daggoon radiyallahu anhuma këne Seydina Ali dane inna ihdahuma kaanat min al xumus yawma Badr dafa wax këne këne euh, benn ci gëléem yooyu yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ko joxoon te dafa bokkoon ci al xumus xam nga xumus bi suñu boroom dane loolu yàllaa ko moom akub yonentam walidil qurba ak waay jegeñaal sayyidina ali min ashirati rasulillah min alul bayt moom mu ne yonent bi alei saatu salaam nag gis nga ci paaram boobu ci un butin de guerre bi buñ ko jëlee teg fee pour yonent bi alei saatu salaam wooy ñàkk ñeeg ay bo wooy jegeñaay leen ñooñoo ñooñu mu ne loolu noonu ci la ci paar boobu keroog Badar ci la ma ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jox man Seydina Ali moo tax kii ne Seydina imaam al-Hafiz Ibn Kathir ni lii moom maa yaruddu an Abi Ubayda hadith Seydina Ali bii nekk sax Sahihayni dafa clair leer nañ textuellement ndax Seydina Ali da nekk ci xumus bi la bokkoon kon mënoo ñoo ne kon Badar keroog defuñu taxmis bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam butin de guerre yi daal di wu koy def noonu mooy jël na ci dajale nañ lépp après mu jël ci part bi nga xam ne un cinquième bi mu teg ko nee ngir moom way jege ñaale yi way ñàkk ñi comme ni ko alxuraan waxe te ci loolu ci la joxe Seydina Ali ibn Abi Taalib comme ni mu ko waxe benn gëléb boo xam ne Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib moo cor li nga xam ne mooy boos mu ne loolu nag lu leer la luy delloo waxu imaam abu ubayda alqaasim ibn salaam këne ghanaaimu badrin lam tuxammas lim ne keroog kenn defu ko noonu wallahu a'lam mu ne moom imaam alxaafiz ibn hajar ay alxaafiz ibn kasiir bal xummisa kama huwa qawlu buxaari wa ibn jariir wa ghayruhuma wa huwa saxiix raajix wallahu a'lam mu ne li am ba des bal li am ba des xummisa mooy ne téere boobu noonu mooy ne kii bopp butin de guerre bi suñu yonent bi alei saatu salaam def na ko ni aay bi wax mooy génn na ci un bi yeneen yi li ci des mu daal di koy séddale ñi nga xam ne mooy euh, ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ci xare bi euh, mu ne tam comme li nga xam ne noonu la ko imaam al Buxaari yi waxe rahmatullah ak imaam ibn Jarir ak ñeneen loolu mooy waxu jumhur loolu la ne imaam alxaafis buñ paree mu ne te loolu mooy li gën a wér wax yàlla moo gën a xam loolu la imaam alxaafis ibn kasi euh, ibn xajar bi muy sharaa moom ci kitaabul maghazi dane imaam al buxaari rahmatullah alayhi moom dafa tegtaloo dafa tegtaloo këne ci xadiis seydna ali bii mu indi te imaam muslim indi ko wax nañ la ne muttafaqun alayhi këne ci la tegtaloo këne istadalla bi qawlihi wa kaana an-nabiyyu a'taani shaarifan mimmaa afa Allahu alayhi min al-xumus yawma idin anna ghaniimata badrin xummisat xilaafan limaa dhahaba abu dhahaba ilay abu ubayda fi kitaabil amwaal annamaa nuzilat ba'da qismati ghanaa'imi badr kon nag mu ne loolu ci mooy li nga xamante ne ni loolu la imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi daal di sukkandikoo pour wane ne keroog ghazwatu Badr yonent mi alayhi salaatu wa salaam dafa séddale selon li aay boo wax génne un cinquième teg fee li ci des mu daal di koy séddale ñi nga xamante ni nii mooy armée bi ak ña nga xam ne euh, mooy ñi xare si woon Badr te loolu mooy li gën a dëgër moom la waa jumhur wax euh, loolu mooy li nga xam ne incha allah mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër wallahu taala alam léegi mu des benn laaj mu des benn laaj mooy mais boo xam ne jar naa jar naa jar naa wax mooy ne mais gis nañ ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam dane woon man qatala qatilan képp koo xam ne rey nga kenn falahu salabu yow yaa moom li nga xamante ne nii mooy euh, li mu li mu li mu yéere mbubb koŋ yam fa ëndee armement yi ñu yor ak yooyu yëpp yaa ko moom waa léegi loolu noonu euh, ak lii nag mooy ne loolu ci euh, paar yi mu séddale la wala déet loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee dañ cee wute dañ cee wute loolu fan la jógu mooy ne ganima boobu mooy mooy nafal boobu nga ngi nafil nii nafil nii imaam Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam jaasi gi jox ma ñu njëkk ñi dañ cee wute comme ni imaam euh, al-Qurtubi wax ci at ci tafsiram bi mu ne waxtalafal ulamaa fi mahallil anfaali yonent euh, boroom xam-xam dañu wute ci bërëb bu anfaal yi ci fan lañ koy jële mahalluha fi ma shadda anil kaafirina ila al muslimin wax ju njëkk bi dañ ne rek la mën a nekk comme loolu noonu mu jëloon joxoon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas laata muy daal di séddale mbir yi euh, euh, euh, butin de guerre loolu mooy ci li nga xam ne dafa jóge ci yéeféer yi daal di ñëw ci jullit ñi aw ukhidha bi ghayri harb wala ñu jël ko mooy al mooy loo xam ne dañ koo butin bu bu jullit ñuy jële ci yéeféer yi sans xeex am loolu mooy njëkk wax ñu ne ci lool lay mën a nekk loolu waxoon nañ ko ci jotaay bee weesu am beneen wax mooy maxalluhal xumus ñenn ñu ne loolu ci xumus bi li alxuraan wax noonu ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam lillah walil rasul walidil qurba wal yataama wal masaakin wabni sabil ñooñu noonu ci foofu noonu par boobu ci la ñuy jóge ci la ñuy jële anfaal gi nga xam ne yonent ma saar saar mooy xool ku ko neex di ko ciy jox ginnaaw ñii ah, am ñu ne xumusul xumus ne xumus bi ah, bu ñu ko mooy boobu noonu dañ koy xaajaat juróomeelu paar boobu dañ koy xaajaat juróomeelu yoon ci foofu lay jóge benn bi moom lañuy jox ca la anfaal yi ca lay mën a joxe ku ko neex ci loolu am ñu ne noonu ci xaniima bi la comme band keroog biñ dajalee lépp yonent bi alayhi salaatu wa salaam imaam bi mooy xool lu ko neex mu daal di kiy décider ne man euh, jël ci ci li nga xam ne mooy butin de guerre bi daal ko ci jox ku ko neex te loolu moom la ko mel ni imaam al al Ibn al Qayyim moom loolu la gën a ba pare mu ne ñi nga xam ne nag ñoo ne ci xumus xumusul xumus mu ne loolu mooy wax bi nga xam ne moom moo ci gën a ñàkk dëgër moom. boobu mooy li nga xamante ne ni mooy bi ñàkk wax ji gën a ñàkk dëgër ci wax yi kon ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu da koo mas a àtte këni man qatala qatilan falahu salabu même Hunayn comme niñ koy gisi Seydina Abu Qatada radiyallahu anhu loolu wax dane Hunayn keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu wax te Hunayn c'est bien après man qatala qatilan falahu salabu képp koo xam ne rey nga kenn koo rey ci ñooñu falahu salabo kooku mooy li nga ci noon yi eh, mooy ki nga xamante ne mooy eh, moom li nga xam ne moom la jële ci moom léegi nag eh, bu ñu gisee lool léegi nii nag la ko yonent bi alayhi salaatu wa daldi woon jox mooy lil farasi sahman fas képp ku yoroon fas ginnaaw bi mu jëlee xumus li mooy un bi nga xam ne boobu moom moo ko moom yonent ma lay saab saab way jagañaale yi way ñàkk ñi ak ñooñu ak ñi nekk doomu yoon ginnaaw ñooñu bi nga xamante ne yonent ma lay saab saab keroog Badr nii la ko séddale lil farasi fas ku yor fas fas kese sax maa ñaari paar lay am ci ci butin de guerre loolu mooy matériel bi ku yor char de combat yooyu mooy day soxla char bi day day soxla li mais gasoil beeg yooyu bu mu koy jële moo tax dañ ko ci dañ ko ciy génneel paaram fas wi dañ koy jox ñaari paar wali saahibihi sahm ki ko moom te keroog badd ñaari fas rek la ñëwoon al miqdaad ak az zubayr al awwaam kon ñoom ñaar seeni fas ku ci nekk fas wi nga yor day am ñaar ñaari paar yow mi ko moom nga am benn wali raaj li képp kuy dox nag mooy aji dox yi ñoom benn lañuy am ci noonu ci la yonent bi alayhi noonu la ko mujjee def waaye séddalewu ko bis boobu kañ la ko séddale loolu dinañ ko gis insha allah ci jataay yii di ñëw te keroog nag bi muy jóge Badr noonu eh, istamala ala al-ghanaa'im Abdallah ibn Ka'b radiyallahu ki nga xam ne moom la defoon mu chargé wu wàllu xaniima yi daal di koy protéger yor ko bi ñuy jóge Badr di ñibbi Madinatul Munawwara mooy Seydina Abdullah ibn Ka'b radiyallahu anhu léegi nag yoonu ñibbi bi lan moo fa xew loolu lañuy gis insha allah mi jóge Badr di dem Madinatul Munawwara kon loolu lañuy gis ci jotaay bii di ñëw kon tey jeexal nañu benn ci masala yi nga xam ne moo wuute la